muy taaha am na lu ñu ci waxoon walillahi alhamdu walminna ak yi nga xamante ne daal boroom xam-xam yi raxmatullahi alayhim ci wuute gi ñu wuute ana lan tekki ak façon yu mel nii rek comme ni ñu ko gise woon ci yu mel nii comme ay qaaf ñoom seen walillahi alhamdu walminna kon suñu boroom di tàmbali mu ne bismillaahi turu boroom bi tabaaraka wa taala arraxmaani mi fees dell ak yërmande lay tàmbalee arraxiimi te yërmandeem jooju yaatu mu ne tabis taaha mu waxoon nañ la amaana li gën a dëgër inshaa allahu taala te ci borom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim wax ko mooy ne mooy bi salawaatullaahi wa salaamuhu loolu nag wutewul ak li seydina siddiq liñ jële woon ci moom comme ñu gisoon ko ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna mu ne loolu ci trésor yi la bokk ana kan moo gën a màgg fa boroom da tabaaraka wa taala ci seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy amul te sax trésor yi xanaa nekkul lu dul de boroom bi ci moom la ko jaarale walillahi alhamdu wal moo tax mu ne ko wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin mu ne ko ñun de yebaluñ la yónni wuñu la yow seyyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci jataay bii ci saar bee ñu génn di suuratul anbiya yebaluñ la illaa ludul rahmatan nga nekk yërmande kese lil aalamiin a ngeel ñeel mbindeef yépp kon loolu dañ ciy xame ne kon dàqantewul ñu ne lii mooy tur la ci turu yonent aleyhi salaatu wassalaam ak li seydina siddiq wax noonu le walillahi alhamdu walminna mu maa anzalna aleyka alqur'aana litashqaa mu ne kon yow taaha muy yow seydina muhammad aleyhi salaatu wassalaam maa anzalnaa wàcce wuñu alayka ci yow alquraana alquraan ji li tashqaa ngir nga nekk ci coono ngir nga nekk ci loo xamante ne mooy nga nga nekk ci coono nga nekk koo xamante ni waaye dangay torox déedéet loolu bon borom mufassiruna yi liñ ci wax bari na même ñenn ñi bon même bu dee wax googu moom dese naa dëgër ci côté sàllale kene ku mel ni Abu Jahl ak an-Nadr ibn al-Harith alayhima min allahi ma yastahiqan ñoom ñoo fekk yonent bi alayhi wassalaam ñu naan ko yow de xam nga ne yow moom torox nga ba nga fi bàyyee li nga xamante ne nii jàpp ci lii nga ne moom nga fi indi bàyyi fi li sa diine bàyyeeg maam yi ne woon suñu boroom wàcc lii ne ko taaha mooy yow seydina muhammad mi taaha maa anzalna alayka alqur'ana litashqa ñun borom bi de wàcce wuñ ci sa kaw alqur'an ngir nga texee di comme ni ko borom ni yéefir yi di waxe am na yeneeni wax nag yoo xam ne yoo xam ne tamit yooyu dese nañoo dëgër en tout cas boo jëlee par benn benn ci càllale kene moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon jaamu borom bi tabaraka wa taala di julli di taxaw lu bari ba ni nga xam ne benn bi moom de toute façon loolu mu wérul kene bu mu doon da doon def bu doon naafila di taxaw ci benn tànk bi taxawe benn tànk ba suñu ba sonn nag suñu borom wàcce ko lii ko ma anzalna alayka alqur'ana litashqa nañ ci yow alquran ngir ngay toggoo coono yu rëy yi di ko tegoo loolu moom de toute façon loolu dëgërul yonent bi alayhi salaatu wassalaam masul di def lool di julli di taxawee benn tànk noonu loolu moom loolu moom du lu dëgër loolu nekkul woon sunnaam moom alayhi salaatu wassalaam lum ci man di demee mooy ne alquran ji mooy dafa ñëw nekk loo xam ne comme ni ko alayhi salaatu wassalaam ne dañ maa yónni ci alxanafiyatu samha muy li nga xam ne yoon wi nga xam ne moo moo moo wëlif lépp daal di jéng lépp jëm ci borom bi tabaraka wa taala te mu nekk loo xam ne lu yomb la moo tax mu ne laa yu sa ne kenn du ngaar daajjoo diine ji noonu nekk ci koo xam ne day teengal lu dul ne illaa galaba lu dul ne moom dina ko noot noo tax mbir yi mu doon wax iklafu ala iklafu min al a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu mu doon wax salaatu wassalaam naan toggoo leen ci jëf yu baax yi loo xamante ne nii di ngeen ko attan te di ngeen ko man te ngeen yëg ne seen borom mi nga xamante ne mooy Allah laa lu moom de moom du deñ di leen fay hatta tamallu fokk yéen wu ngeen ba bàyyi jëf moom fekk yéen gi jëf rek di ngeen xam ngeen ne di ngeen am boroom di ngeen fekk boroom boo xam ne moom pare na ngir fula di leen la ngeen di jëf kon loolu moo doon sunnaam moom la alquran di wax fii rek waaw képp tamit booy lii day tekki leneen mooy ne ñi xam ñi nga xam ne ci ñi nga xam ne ñooy kuffaar yi yéeféer yéeg munaafiquunal kibaar yi nga xam ne ñëw nañ ba mbaalaale benn ci jullit ñi gëmloo leen ne fii mu ne mooy doxoy alquran dunde li nga xam nente mooy alquran loolu mooy wane toroxtaange gi gën a rëy wal iyaazu billah ba moo tax ñu def ci xelu jullit ñu bari média yi di ci jouer lu bari nga dem ba da ngay gis média yoo xam ne ay réewi jullit di jël li nga xam ne moom la yéefér yi di wax di ko wax ñoom mel ni mu nekk dëgg koo xamante ni nii ñemewul a taxaw sax ni ñii li wax demewul nii këne mooy ñoom diw li tax ñoom ñu nekk ñoo xam ne dañoo arriéré waaye réew moomu li tax ñu tardé mooy ne dañu ne dañuy doxal sharia muy àtte boo xamante ni nii mos àtte moyen âge la walla iyaadu billah ko déggul ku ne mooy ne yow wala yow doo suivre médias yi boo gisee mennum réew ci kaw suuf ci àddina bi mu commencé ne day doxal sharia nga gis tubaab yi ak seen association yi ak état yi tubaab yi tëb ak ay Nations unies ki ay conseil conseil de sécurité ñépp loolu moom du fi dalee loolu du fi amee ndax ñooñu du ñu respecter les droits de l'homme du ñu respecter les droits des des enfants léegi nag gars yi nekk noonu di ko wax naan ba pare ñoom dañ fay indi régime boo xam ne moyen âge la bu yàgg la te mooy loo xamante ne nii dëppoowul ak jamono mu nar ñoo yóbbu yóbbuwaat mooy ne xam ne régression la mooy ne dañooy delluwaat ginnaaw bëgg a delloo askan woo wala ginnaaw du loolu kan moo déggul lu mel noonu waaye est ce que loolu ci yéeféri lay mukk loolu jullit ñu bari ñoo koy wax nga gis ña nga xam ne nee na ñaay association de droit de l'hommiste lañ nekk ca réew ya ñoom itam di wax loolu te sax boo gisee ña koy yor ay turu jullit lañ yor ñii ñu ngi tudd ay Seydina Muhammad ñii ay Seydina Abu Bakar ñii ay Seydina Ali ak ñoom ngay dégg ñu taxaw nag ne ñoom ñoo fi toogal yellu xàq ak yelleefu doomu aadama yooyu te nee nañu alquran jii moom ku ko doxe moom moom tashqa li suñu borom ne woon wàccew ma alquran ci yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam kon mooy wàccewu ko tamit ci ñun ndax dañ koo wàcc ngir ñu dunde ko li tashqa ngir nga nekk koo xam ne dangay ngay torox gaa yi nag gëmloo nañ jullit ñu bari léegi këne mooy ne fu fi doxe alquran alquran jii daal man nañu ko ñoom ñoom daa mel ni ñoom neneen lañ jànge mooy daal alquran jii képp ku ko doxe daal moom yow moom na la leer ne li tashqa la de mooy ngir nga torox la léegi nag loolu mu nekk loo xamante ni nii lu doy waar la dinañ ko ci xolu jullit ñu bari ñoo xamante ne nii fii mu ne moo tax boo leen tuddalee sharia daanaka ko annahum humurun mustanfira farrat min qaswara ñu mel ne ay gaynde yoo xamante ne nii ay mbaam yoo xamante ne nii mbaam àll yooyu gis gaynde yu xiif yoo yële yi leen daqi leen gis nga ni ñuy dawe di ñàllee ta gaaw noonu lañ mu gaay jullit ñu bari noonu la fexe yéefér yi fexe nañ ba gañe loolu fexe daw loo yi nga xam ne mooy sharia suñu borom bii alquran ji te du dara mooy sharia du dara lulul mooy alquran ji nga yor ku nekk yor ko sa kër nan la ñuy def ba dëppook moom suñu dund gii ñu teg ko ci loolu loolu kese la loolu nag gëmloo nañ nañu fii mu ne képp ku ko def mooy ne moo raw peste léegi nag nga xam ni kon loolu lu doy waar la te suñu borom kat waxoon na yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxaale ko xeet yu yépp ci ginnaaw ma anzalna alayka alqur'ana litashqa yónniwuma wàccoo ma ci yow alquran ndax liñ ko wàcce ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun itam sharaf la suñu honneur la moo tax mu ne fii dikrukum seen honneur ci la ne seenu tudd li nga xam ne mooy gi gën a màgg mooy lan mooy xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ñu jox alquran ñoom nag moo ne suñu borom ne ñu ñun yónnewuñu joxuñu alquran ngir ñu torox yéefér yi gëmloo ñu bari ci ñun kële wax loolu bu leen ko jàpp de alquran fii mu ne vingt et unième siècle fii ci atum grégoire képp ku ko fi doxee moom na la leer ne tashqaata moom di na la embargo loolu nag lu doy a doy waar la ne illaa lulul lii kese tax ma wàcce ko tazkiratan ak fàttali la de liman yaxsha fàttale ku sa borom xam ne moo la fi indi gis nga programme yéefér yii taxu la fee jóg de te loolu ak am lien lii ak li nga xam ne mooy yonent bi muy njëkk nettali ay xabaaram ngir wan yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye wan xeetam ci ginnaawam këne mooy ne ni ci kooku newe woon mooy ne nekke leen ci noonu mooy lépp lépp loo ak lu leen yéeféer yi mën a wax luñ leen mën a embargo diaboliser buñ leen man di diaboliser na ngeen fexe moom ba yéen na ngeen téye lii ma leen jox muy alquran ji nekk àtteeb yonent bi alayhi nekk li nga xam ne moom la ko borom borom bi tabaaraka wa taala daal di jottali loo mu dool dañu koy jottali muy xeetam alayhi salaatu wassalaam kon mu ne illaa lu dul wàccewu ma ko lu dul tazkiratan ak fàttali la de loo xam ne dañuy fàttali suñu borom saa su ne perpétuellement lépp lu may dugg lépp lu may wax lépp lu may def ma ciy fàttaliku sama borom bu ma ko fàttalikoo nag mooy ma xam ne ah kon nag naa xaar sama borom boo bële ane lii ma nar a def lan la ci sopp lan la bëgg ma doxale ko ak lii ma nar a def est ce que bokk na ci mu wax ma def ko wala déet bu dee xam naa ni loolu la bëgg ma def ma daal di def te moom kese mu tax bu dee nag moom bëgg ko ma soriloo loolu lële nekk ci loolu tënk ci sama dund ak samay nokkeek samay xaal sama lépp sama état loolu mooy jullit te looloon tax alquran di wàcc ak fàttali la kon nag loolu la moo tax idil muriidu laa yuriidu abadan ghayra rida haythu qasada loolu la Cheikhul Xadim doon wax radiyallahu anhu dëgg-dëgg ki nga xam ne moo nam jëm ci boroomam te loolu waxul taalibe bi kese de sëriñ beek ñépp ci yem loolu moom ñépp a ci yem laa yuriidu abada du nam ba mukk ba faw moom fu mu nekk rek lii mooy nekk laayit motive am mooy li nga xam ne moo koy yëngal te moom kese lay ut moom lay chercher mooy ridar rahmaani ngërëmu boroom di fees dell ak yéen a qasadaa fu mu mën a féete nag moom i jullit bi ngërëmu yàlla la seet waaye fu ngërëmu yàlla mën a féete moom lay uti te moom lay jublu de kon ñu noon noonu insha allahu taala ci ñetteelu laaya bi bajataa bii di ñëw insha allahu taala ñu àggale wallahu taala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين